أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñëw tey ci ñaar fukk juróom benneelu bind bi fi borom téere bi di waxe yàlla ko yàlla yërëm wa man nasiya lum'atan aw udwan min ghuslihi baadara ila ghaslihi xiina tazakkurihi ولو بعد شهر وأعاد ما صلى قبله وإن أخره بعد ذكره بطل غسله فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه ومن نسي لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسله حين تذكره ولو بعد شهر وأعاد ما صلى قبله وإن أخره بعد ذكره بطل غسله فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه borom téere nee na <coughs> wa man nasiya ku fàtte lu ma atan déenéer comme ñu ko firee woon aw udwan wala cër min xuslihi ci sangoom baadara na gaaw ilaa xaslihi ci raxas ko xiina tazakkurihi waxtu wam ko fàttalikoo walaw baada shahrin donte ginnaaw weer wa aada mu baamtu ma solla lam julli woon xablahu la ko jiitu mu ne ko fàtte déenéer déenéer mooy weex weex wala kii nga am ci ngay sangu bi ngay sangu am fenn foo xamante na ko koo bàyyi raxasoo ko loolu mooy déenéer aw xadwan wala cër cër moom mooy comme ci cëri njàpp yi moo xam loxo wala tànk wala mel noonu ngay sangu am boo ci raxasul su fekkee raxasoo ko ma moo gën ci raxasul su su ko fàttalikoo rek baadara ilaa xasi day ci raxas ko da waxtu ko fàttalikoo da ngay gaaw daal di dem raxas moo xam cër mu ne donte man donte sax ginnaaw weer la dem nga ba am weer donte am na weer nga doo fàttaliku nakati man kat weer bi repassé ba ma doon sangu farata boobu kat ba may sangu boobu bàyyi woon naa sama loxo wala am naa foo xamante ne boobu raxasuma ko woon ba léegi donte naa weer la sax dama raxasu soo ko raxasee ba pare waa dama daal di baamtu maa solla la mu julli woon xam la ko xam la ko jiitu mu nga koy fàttaliku bépp julli boo julli woon julli boobu da nga koy baamtuwaat même ak lu julli yu bëri bëri bëri bëri bëri da nga koy fàttali da nga koy da nga koy baamtuwaat nu mu mënti julli bu mënti toll da nga koy baamtuwaat min wa in axarahu su ko yéexee moom kat fàttaliku ne kat nakati moom ba muy sangu bàyyi woon na weex weex fàttali ko waaye mu ne ah naa bàyyi ba si kanam wala mel noonu ba mu yéexee soobaa kooku ba taloo sangu day day yàqu te bu sangu bi yàqoo moom mooy day dem sanguwaat day dem du du dem raxas bërëb boobu kese de bu demee sanguwaat lépp lay def day sanguwaat ba mu mat sëkk bu su paree mu soog a baamtuwaat la mu julli woon moo tax man wayin axarahu bu ko yéexee ba ànd zikir yi ginnaaw mu ko fàttalikoo. ba yàqu na xustum mu nekk yi wa saadafahu mu moom su njàpp ajzaaw day na fekkee moom lam bàyyi si la raxasu woon ba mu doon sangu hmm? wala tànkam moom la raxasu woon ah waaye ba ba ba mu paree ba mu sangoo pare jàpp woon na ginnaaw bi jàpp woon na soog ko julli ah soo kon jàpp boobu noonu doy na ko du jarati muy fa muy demaat naan day raxas cër ba mu bàyyi woon ci ba mu doon sangu de de du ko jarati comme que ginnaaw bi jàpp na te jàpp bi raxasoon na ko rek baax na kon kon li waral nga fàttali ko déenéer dem di ko raxasuwaat day fekk ginnaaw ba jàpp woo wala ginnaaw wala loolu ne na fàtte woon nekkul nekkul si cëru njàpp yi fekkee si cëru njàpp yi te nga jàpp woon rek jëratu ko njàpp moo tax ma ne kaana bu nekkee fii a'daa'il wudu yi si cëru njàpp yi wa saadafahu mu dajeeg moom rasu di raxsu njàpp ak zaahu doy na ko kon ñu jaaraat ci bind bi wa man nasiya ku fàtte lu maatan déenéer aw udwan wala na gaaw ilaa gaslihi ci raxas ko xiina tadakurihi waxtu bam ko fàttalikoo walaw baada shahrin donte ginnaaw weer wa aada mu baamtu maa salla lam julli woon xablahu la ko jiitu walin axarahu su ko yeexee baada zikrihi ginnaaw bam ko fàttalikoo batala yàqu na xusluhu sangoom fa in kaana bu nekkee fii aadaai lwuduyi ci jëriñ jàpp yi wa saadafahu mu dajeeg moom xasuwu duy rax su njàbbi ndoy na ko ah, bërëb borom téere ñu ñëw ci bunt bi bunt bi borom téere yi ñu ci wax yi nga xamante ni du du ci koo xamante ni dafa am janaba hmm, ko am janaba mu xam ne janaba yi janaba comme ni mu jàllee woon ci waral sangu waxoon nañ leen janaba ak ay xaajam janaba boobu nag képp mu xas ba dal am na yoo xamante ni yu dagan ci yow yu daganul ci yow nag yooyu la borom téere bi di jàngale fii nii ma tax borom téere bi di wax ni fasul la la yaxillu lil junubi duxulul masjidi wala qiraatu alqur'ani illa al wa naxwaha للتعوذ ونحوه فصل لا يحل للجنب دخول المسجد ولا قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه من فصل aji tàqale wax la laa yaxillu du dagan lil juni bi ñeel ku am janaba duxuulu masjid dugg jàkk ku am janaba du dugg jàkk fekk sanguwul rek du dugg jàkk wala qiraatul quraan du jàng alquran tam ko am janaba daganul ci moom muy jàng alquran illa ayata lu dul benn benn aaya wa ak lu mel ni benn aaya jëm ñaari aaya benn aaya ñetti aaya lu toll noonu rek mooy dagan ci moom li taawudi ngir mustu xamante ne day jàng ngir mustuwaay moom moo tax wa naxwi ak lu mel ni mustuwaay comme ay moccoog yu mel noonu su fekkee dafay jàng aaya bi ngir yooyu noonu wala istidlaal mooy tegtaloog yooyu mel noonu su kooku dagan na ci moom waaye dañ ko koy tere ndax dañu bëgg mu dem sangu di ndax kooku mën naa dindi janaba lu jéemee dem sangu mu daal di jeex fasul la wax la laa yaxillu dagan lil julli bi ñeel janaba duxulu masjid dugg jàkka wala qiraatul quraan saagin jàng alquran illa al aayata lul wa naxwaha am lu mel ni aaya li taawuzi ngir muslu wa naxwihi ak lu mel ni muslu ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحتلم فلا شيء عليه ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد an ya'tiya zawjatahu hatta yu'idda al-aalata illa an yahtalima fala shay'a alayhi min wala yajuz dagan liman la yaqdiru ñeel koo xamante ni amul kàttan ala al-maa al-baaridi si jëfandikoo ndox mu sedd an ya'tiya zawjatahu mu ñëwal soxnaam hatta yu'idda al-aalata lu dul mu préparé jumtukaay jumtukaay moom mooy ay gaz ak fourne wala lu mën a tàngal ndox rek mu ne ñu dagan ci koo xamante ni moom kat fi fi mu nekk ndox mu sedd rek moo fa am te bu xasee ba ànd ak soxnaam ndox mu sedd moom moom du ko mën a jëfandikoo ndax il faut mu xaar euh, amee ndox mu tàng doo ko mën a sangu mu kooku balaa muy ànd ak soxnaam day préparer lu muy tàngalee ba pare doo ko mën a ànd ak soxnaam bu dul loolu nag dañ ko koy tere mu ànd ak soxnaam ba keroog muy préparer. dégg mu mu ni nag moo tax man wala jus dagan li man laa yaqdiru ñeen ko amul kàttan xalal maa il ci ndox mu ci mu sedd an yatiya zawjatahu mu mu ñëwal soxnaam xatta yuidda lu alata jumtukaay moom mooy fourne gaz bi mën a tàngal ndox an yaxtalima lu mu gént su génte nag bu dee ko am dafa gént ko fala shay'a dara war ku gént xam dafa dafa tëdd daal di gént xamante ko mën yu génn waxoon nañ ko génte sëy mën yu génn yow daa war a dafa am janab daa bu dee kooku la bu géntee bu jugee ndax bu amee mu mënee tàngal daal tàngal daal dem sangu su géntee tamit ba jug tamit tamit yow bëgg a sëy soxnaam tamit te du ko tere waaye nag loolu yéen ba ma xam-xam dañ naan gént sëy ba pare di dem di sëy yéen xam-xam dañ koy tere ndax ay ñu ci wax feebañ ci wax mën na say juddoo yu mel noonu nag moom moo tax mu ne illaa an yaxtalima lu mu gént su fekkee dafa gént moom falaa shay alay dara war ko kon ñu jaaraat ci bind wala jub dagan li man laa yaqdiru ñeel ku amul kàttan alal maa jëfandikoo ndox mi sedd an yatiya zawjatahu mu ñëw soxnaan xataa yuadda al aalata lu mu préparé jumtukaay illa an yaxtalima lu dul mu gént bu génte fala shay alayhi dara waru ko yem foofu bari yoon insha allah rabbi